la as-sidq huwa as-sidq ko lan mooy sa position mu ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa ana man Saad de duma illaa min qawmi nekkuma ku dul nit laa kenn laa ci samay ñoñ waaw mooy kenn laa ci samay ñoñ mooy yeneen mi alayhi salaatu salaam comprendre ci ne Seydina Sa'd même bu dee waxul clairement que ci ñoom la bokk mooy loolu la gis mooy soriwu ko waaw waaye dinañ gis ci riwaay Seydina Anas bi nekk saxiixay ni que foofu da ne mooy ñi nga xam ne ñooy mooy ñu ndawe ñi ci ñoom ñi nga xam ne mooy jeunes yi yenn jeunes yi ci ñoom ñoo wax loolu seen mag yi leeral ne déet ñun waxuñu loolu en tout cas Seydina daal wane ne moom daal ah même bu dee am na benn parti bu ko wax ci ñun nga laaj ma lan moo ci sama position man de nekkuma lu dul benn nit laa ci samay ñoñ alayhi salaam comprendre que ne même bu dee àndul ak wax jooju cent pour cent waaye amaana soriwu ko xalaat joobu xaala yonent mi aleyhi salaatu ko fajma lii qawmaka fi haadihi alxadira ne ko dajaleel ma léegi comme que dégg naa sa wax xam naa sa position léegi ndax mooy kilifaay lamsaar yi fajma lii qawmaka fi haadihi alxadira ne ko dajaleel ma sa ñoñ yi ci bërëb bee ci bërëb bii dajaleel ma foofu xam nga xadira fa lañ doon yeew fa lañ yeewoon ñi nga xam ne ñooy am am tànt lay doon boo xam ne fa lañ ñi nga xam ne ñooy jaam yi sabaaya hawazin lii séddale nañ leen ba pare yonent bi aleyhi salaatu ne ko fajma li qawmak dajaleel ma sa ñoñ ñi muy waa madinatu rasulillah min al awsi wal ansaar min al awsi wal xasraji kulluhum min al ansaar radiyallahu taala anhu mu ne dajaleel ma ñoon waaw incompréhension bu amee il faut leeral dajaleel ma leen fa xaraja Sa'dun fa jama'a al ansaar fi tilka al hadira Seydina Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu génn ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di dem dajale lamsaar yi waaw dajale lamsaar yi fii tilkal xadira ci mbaar moo mëne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne dajaleel leen ma foofu dajaleel leen ma lamsaar yépp nang leen ma leen dajaleel foofu sa ñoñ mu ne bi mu leen faj mu daldi leen dajale Seydina Sa'd génn dajale leen foofu mu ne fa jaa rijaalun min al muhaajiriina fatarakahum comme que moom mooy chef d'organisation bi te mooy seen sang tamit te moom la alayhi salaatu alayhi salaatu wassalaam daal di jox liggéey bi mooy yow chargé wul dajaleel ma sa ñoñ yi yi bërëb bële dinañ gis ci riwaayu Seydina Anas yi dala leen ne tabuleel bul bu fa kenn dajaloo lu dul ansaar yi mooy fa nga ma leen dajaleel na fa waa lansaar kese nekk bu leen keneen rax waaw fa jaa rijaalun min muhaajiriin fa tarakahum am ay góor bi mu leen dajalee foofu ñoom ñépp am ay kilifa ci muhaajiruuna yi daldi ñëw ngir fekk ndaje mi Seydina Sa'd bàyyi leen ñii moom ay kilifa lañuy mag a mag ñii man sama njort sama njort damay xalaat na ñii mooy mooy ñoom Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu intuition boobu laa am que ne parce que lim ci teg la fa jaa rijaalun min al muhaajiriin fa tarakahum mu am ay góor ñu boo xam ne xam nga wàllan saar yi la wax ga mais mu am ay góor yu bokk ci muhaajiruuna yu ñëw bëgg a fekk ndaje mi naa Sa'd bàyyi leen ñu dugg entre leen parce que shurafa ñii ñooy ñi jege alayhi wassalaam dëgg dëgg dëgg lu tax ma xalaat loolu fa xaa ndax lan wajaa fa daxalu mu bàyyi leen fa wu ñu dugg ci tànt bi comme lansaar yépp wajaa a aaxarun am ñeneen ñu gis ñee dugg ñuy ñëw faraddahum Seydina Sa'd daal di leen et mooy mu delloo leen ne leen non manu ngeen a dugg ndax lii la waaw mu delloo leen loolu mooy wan ne kon ñi mu bàyyi mooy manul woon a def lu dul baleen te tamit xam na ne ñooñu bu leen bàyyee yonent ba lay bu ñëwee bu ñëwee gis leen loolu du ko du ko du ko metti waaw loolu du ko fetti loolu Euh, du ko du ko metti hein loolu du ko metti waaye <laughs> ah loolu du ko metti moo tax mu xam ne moo tax yenn yi eh, boo xamee ne kilifa gi dina gërëm lii jarul tout le temps nga naan damay laaj damay laaj damay xaar avim Seydina Sa'd ibn Ubaada xam na ne ñii moom moo tax ma ne ñii dañoo nekk ñoo xam ne mooy ñi doon takkook yonent bi alayhi salaam ñii moom ma ma en tout cas man loolu laa ci jox que ne Seydina Abu Bakar Seydina Umar radiyallahu anhum ak say ñoom Seydina Ali classe googu lañ war a doon waaw ndax ñi mu bàyyi ñu dugg quand mooy xam na ne yonent bi alayhi salaam bu leen fekkee ci biir. te pourtant dane lamsaar yi képp ijma faj ma lii qawmak say say ñoñ say ñoñ waaye mooy xam na ne bu leen gisee du ko naqari du leen du leen naqari du leen naqari léegi ñeneen ñi ñëw ah. am ñeneen ñu ñëw mu ne neen mu daal di ne déedéet waaw mu ne leen déedéet Seydina Sa'd déedéet dellu leen mu éconduire leen dellu leen delloo leen mu ne fa lamma ijtama'u lahu ataahu Sa'd bi nga xam ne nag ci la lansaar yépp dajaloo Seydina Sa'd radiyallahu ta'ala anhu dikkal yonent bi alayhi salaam daldi dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko qad qad ijtama'a laka haadha al-hayy min al-ansaar waaw Seydina Saad dikkal yonent bi aleyhi salaatu salaam yëgal ko ne ko li ma santoon de sang bi def naa ko mooy ñoom ñépp dajale naa leen quartier bii ci lamsaar yi mbooloo mii ci lamsaar yi ñëw nekk Hawa fii Ji'irraana dajale naa leen yonent bi sa salaatu salaam daal agsi waaw sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal di leen dikkal bi mu dikkee fekk ñépp toog na di ko xaar mu dugg si sallallahu alayhi wa sallam fa hamidallah wa athna alayhi bima huwa ahlu thumma qaala mu daldi ñëw taxaw ngir commencer xutba wax ak ñoom sermon leen ngir wax ak ñoom fa xamida mu daldi sant borom bi subhaanahu wa taala fa xamida allah mu daldi santi buur yàlla subhaanahu wa taala wa athna alay mu sant ko ko bima huwa ahluh li nga xam ne moo yell ci borom bi subhaanahu wa taala summa qaala ginnaaw gi mu ne yaa ma'shar al ansaar maa ankum wajdatan wajadtumuha alayya fi anfusikum aataytukum alam aatikum alam aatikum dullaalan fahadaakumullah alam aatikum dullaalan fahadaakumullaah wa aalatan fa agnaakumullaah wa a'daa'an fa allafa allaahu bayna quluubikum qaaluu balaa allaahu wa rasuuluhu amanna wa afdal allahumma bi mu sante buur yàlla bàkku ko mu ne leen yaa ma'shar al ansaar yéen mm. mbooloom lansaar yi yéen waa Aws ak maa qaalatan balaghanii ankum si mooy wax kàddu gi nga xam ne moom moo ma jote balaghat ni ankum moo ma jote moo agsi ci man tukkee ci yéen. ana wax ji ma dégg ngeen koy wax mu dikkal ma. Hmm? ak wajida gi nga xam ne mooy ñàkka ànd ak wane seen désaccord ak seen mel ni ku xaw a triste wala xaw a ñàkk àndi bi nga xam ne moom ngeen trouver ala fi anfusikum alayya li nga xam ne moom ngeen trouver ci sama kaw mooy li ngeen xam ne ñàkka mel ni ku mer ci li ma def ana lan mooy li waral ñenn ñi mel ni ñu ma mere ci li ma def hein mu ne leen alam aatikum dullaalan fahdaakumullah est-ce que fekkuma leen woon yéen waa Ansaar dullaalan ngeen nekkoon ñoo xamante ne dañoo sànku fahdaakumullah buur yàlla daldi leen gindi wa'alatan fa aghnaakumullah est-ce que fekkuma leen woon ngeen nekkoon ñu ñàkk amu ngeen woon dara fa aghnaakumullah buur yàlla daal di leen woomal ba soxlaatolu ngeen keneen dara réer gi leer na kaanu ala shirki wal wathaniya comme maanaam yi yépp comme presque la totalité de l'humanité jamono yooyu nga xamante ne kaanu ya'buduna al-awthan ci loolu lañ newe woon ci ténèbre ci lëndëm lañ ne lañ ne woon cig lëndëm lañ woon mu daal di leen ba mu fa ñëwee la leen buur yàlla gindi moo tax ci riwaaye Seydina Anas yi nekk saxiixayni alam alam ajidkum dullaalan fahadaakumullahu bi est-ce que fekkuma leen woon ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen a nekkoon ñu sànk ñu réer waaw ndax képp koo xam ne jaamu woo yàlla yaa ngi ci leneen xamal ne yaa ngi ci yaa ngi ci réer dalaalul mubiin est-ce que fekkuma leen woon ngeen nekkoon ci état boobu di dund loolu nekkoon ci lëndëm yooyu fa hadaakumullahu bii buur yàlla gindi leen jaare ko ci man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa kon ci riwaaya imaam ibn Isaaq bi kon ba léegi kan mooy nettali sayyidina abu sa'id alxudriyi radiyallahu anhu mu ne ko alam aatikum dullaalan fa hadaakumullah est-ce que fekkuma woon kon yéen ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen a ñàkkoon fa hadaakumullah buur yàlla daal di leen gindi waalatan amu ngeen woon dara fa aghnaakumullah buur yàlla daal di leen subhaanahu wa ta'ala wa a'da'an fa allafa allahu bayna qulubikum est-ce que fekkuma leen woon yéen mbooloom lamsaar yi ngeen nekkoon ñoo xamante ne nii ay noon ngeen woon ah xare yi taroon na seen diggante baynal aws wal xasraj yawma bu'ath fan la ne woon fekkuma leen woon ci loolu ngeen di rayante est-ce que fekkuma leen woon ngeen nekkoon aadaan nekkoon ay noon yoo xamante ne ci rayante ngeen dëkkoon baynal aws wal xasraji ba ma leen fekkee noon fa allafa allahu bayna qulubikum ma trouvé ngeen nekk ay noon ku ci nekk te ñoo bokk ay maam di ñoo bokk ndey ak baay ci ñoo bokk maam yu góor ak yu jigéen aws ak xasraj waaye dara ci xeexoo lañ dëkkoon ku man sa moroom duma la woon yonent bi alei saatu salaam ne est ma leen woon noonu fa allafa allahu bayna qulubikum buur yàlla daal di boole seen xol yi ay noon ngeen woon ku nekk xolam keneen ki la doon bañ a gis gisoon keneen ke gis butita ma yem ma ñëw fa salaam fa hadaakumullah fa allafa allah lépp allah buur yàlla daal di dajale seen xol yi dëppale seen xol yi tafa boole seen xol yi ah, yi lépp ay laaj la qaalu balaa walla wa rasuluhu aman wa afdal ñépp sa ngeen ñu ne ko balaa balaa wax nga dëgg ah kay li nga wax lépp nii la demee sallallahu alayhi wa sallam allahu buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam bi aman wa afdal ñooy ñi nga xam ne li ñu am ñépp ñoo ñu ko jox waaw bu ñu amee kenn koo xam ne ñoom ñoo war a mën a tiitaru suñu kaw mais pas keneen li ñu am yépp xéewal yépp ñooñu ko defal loo mooy bu amee kenn ku war a wax mooy buur ñun daal buur yàlla ak ndawam subhaanahu wa taala buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam aman wa afdal waaw summa qaala yeneen ma lay saar ne leen yonent mi aleyhi salaatu salaam ne leen thumma qaala alaa tujiibuunani yaa ma'shar al xanaa du ngeen ma wuyu yéen mboolooy ansaar yi li ma leen laaj nii lu wuyu leen ma ci ñu ne allahu amanna wa afdal waaw waaw xéewal yi buur yàlla tawam ñooy ñi nga xam ne ñoo ñu see xéewale ñooy ñi nga xam ne ñoo gën lépp ñoo féete kaw yépp te seen ngëneel moo rooga moom lañ ñu roogalaatal ci ñun ak seeni xéewal ak seeni may waaw mu ne leen alaa tujibuuni ni alaa tujibuuna ni ya ma'shar ansaar xanaa du ngeen ma tontu yéen mbooloom lansaar yi qaalu ñu ne ko bi maada nujibuka ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lillahi wa li rasulihi al man wal fadl waaw ah. ñu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne ana lan lañ lay tontu amuñ luñ tontu bi maada nujibu ko ana lan lañ lay tontu ci lii nga ñu laat yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ñeel na buur yàlla wa li ak ndawam bi almann bu amee kenn koo xam ne moo mën a taxaw di wax naan maa def lii lii lii kooku yàlla ak yonent moo ko war a wax de mais du ñun wal fadlu ak ngëneel gi loolu lépp ci buur yàlla subhaanahu wa taala ak ndawam bi la ne ñoom ñoo mën a def lool mais du ñun ñoo war a mën a def lool waaw qaala sallallahu alayhi wa sallam ne leen ama wallahi law shi'tum la qultum fala sadaqtum wala suddiqtum ataytanaa mukaddaban fa saddaqnaak Allah wa maxduulan fa nasarnaak wa tariidan fa aawaynaak wa aa'ilan fa aasaynaak Allah aw wajadtum yaa ma'shara al-ansaari fi anfusikum fii lu'aatin min ad-dunya ta'allaftu biha qawman li yuslimu wa wakkaltukum ila islaamikum alaa tardawna yaa ma'shar al-ansaar an yadhhaba an-naasu bish-shaati wal-ba'iir wa tarji'uu bi rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam ilaa rihaalikum. Allah Allah Allah man yu'tiihi man a'taahu Allahu jawaami'al kalim. Allahu akbar. <laughs> non non mais c'est non que je ne sais pas je ne sais gis nga waxu yonent bi sallallahu alayhi mooy non non yàlla nañu buur yàlla fayal suñu boroom xam-xam yi quand ñi nga xam ne ñoo jàpp waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam au début ñoo ne ci kaw saxaba yi Seydina Abu Sa'id gis nga wax ji dañ koy dégg xam ne lii nii lii lii jógewul lu dul ci yonent bi alayhi salaam day am loo yëg sa xol waaw ndax xol yi lay waxal allahu akbar allahu akbar allahu akbar mu ne leen ama wallahi ah bu leen neexoon ngeen wax wat naa ci yàlla man sallallahu alayhi wa sallam wuyu ma waaye bu leen neexoon ngeen wax ñoom lenn rek lañ mënoon lillahi wa li rasulihi al mann wal waaw ngëneel géeg ki def xéewal yi te ki war a wax ne maa def lii ñoo def lii ñoo def lii loolu buur yàlla ak yonentaama ko mën a def de sallallahu alayhi wa sallam ñoom la ñeel waaye ñeeluñu mu ne leen bu leen neexee ngeen wax allahu bu leen neexoon wal ama wallahi law shi'tum la qultum bu leen sooboon bu leen neexoon ngeen wax ngeen tontu ma fala sadaqtum wala suddaqtum ta bu ngeen waxee xam naa ne di ngeen wax dëgg allahu akbar xam naa ne bu ngeen waxee tontu mooy bu ngeen ma tontoo di ngeen wax dëgg te bu ngeen waxee dëgg di ngeen wax dëgg wala suddaqtum te ku leen dëgg man premier sallallahu alayhi wasallam maay dëggal li ngeen wax ne li ngeen wax loolu la bu leen neexoon ngeen wax lii nii may bëgg a wax te bu ngeen ko waxoon wax ngeen dëgg te dinañ leen dëggal man maa leen di njëkk a dëggal man sallallahu alayhi wasallam bu leen neexoon ngeen wax lii may bëgg a wax ataytana mukaddaban fa saddaqnaak bu leen neexoon wax lii wuyu leen ma ma'shar al ansaar bu leen sooboon ngeen wax te bu ngeen waxee di ngeen wax dëgg te bu ngeen waxee dëgg des na leen dëggal en premier ataytanaa mukazzaban fa saddaqnaak bu leen neexoon ngeen ne ngeen ne ma man sallallahu alayhi wasallam ataytanaa dañ ñoo dikkal mukazzaban sa nekkoon koo xam ne dañ koo weddi Quraysh gam jóge gam feeñ ñoom ba ñu la weddee fa saddaqnaaka ñun waa lamsaar ñoo la dëggal ñoo la dëggal mu ne leen bu leen neexoon ngeen wax loolu waaye lu baa lool kese wa maxluulan fa nasarnaak mu leen bu leen neexoon ngeen teg ci lii ne dangay ñoo dikkal nekk koo xam ne ku ñu toroxal nga ñun xam nañ ci daal sallallahu alayhi wasallam gaa yi pariyaa lañ ko defoon gisoon nañ lamma jtama'at Quraysh bi daari nadwa daari Qusay ibn Kilaab seen assemblée diabolique boobu ñu amoon fañ fa dajaloowee ngir tëralal ko plan ah waaye gis nañ que ne ñoo ko njëkk weddi kan moo njëkk weddi am moom bam leen dajalee ñu ñëw ca suba googu yëgal leen ne moom buur yàllaa ko yónni ci ñoom nekk na nag ci kanamam mbugal moo xamante ne nii mu tar la kan moo njëkk a tontu bàyyi ca xam abu lahab alayhi min allahi yastaxiq moo na ko tabban laka saa'ira al yawmi ali hada da'awtana waaw na ko toskare ñeel na la wal iyaadu li des ci journée bi yépp est ce que lii wa tax nga ñuy dajale kon mu ne lansaar yi kon waa Quraysh kalimatu abi lahabin moom la waa quraysh wax ka qawli rajulin waaxidin laa nusaddiquka bal nukaddibuka fenn lañ la dul dëggal ci li nga wax dañ lay weddi te dinañ ko wane ci suñuy wax suñuy jëflante ak yow ak ñi la gëm te loolu lañ def mu ne leen kon bu leen neexoon yéen waa lansaar ngeen ne dañ leena dañ maa leena trouver ataytana mukaddaban fa saddaqnaak waaye dañ ñoo dikkal bu leen neexoon ngeen wax lool que ni dama leen a dikkal ñu ne nga ngeen ne ma man yow dañ ñoo dikkal fekk ñu weddi la fa nga newoon Quraysh fa ko ñu dëggal la wa maxzulan nga nekk ku ñu toroxal sëgg nay julli ñu jëlum sébarit Uqba ibn Abi Mu'ayt comme nañ ko gisoon ashqal qawmi kama qaala ibn Mas'ud wal hadith fi fi fi fi fi fi sahihayn ñu jël sévérité ñu sotti ko ko yonent bi alayhi salaam sujjóot di julli ñu sotti ko ko ba sayyidatu Fatima moo ñëw dind ko ci moom dem ci ñoom di leen di wax le di di ŋañ di leen ŋañ ci lu bon li ñu def bañ ko defee di kekkat di di kekkatoo ak di di di di di di dóoranteeg ko di kontaan di jubilé mu ñaan leen yàlla allahumma alayka bi Quraysh gisoon nañ loolu kon ku ñu mooy dañ laa toroxaloon mu ne leen bu leen neexoon ngeen wax lool wa maxzulan dañ ñoo dikkal sa xaal bi ngay ñëw da ba laata ngay ñëw li la fi indi mooy dangaa nekkoon ku ñu toroxal fa nasar naaka ñu dimbali la wator yi den fa away naak bu leen neexoon ngeen teg ci lii yéen waa lamsaar yaa ma'shara lamsaar wator yi den mooy ne dañ leen a trouver danga ñoo dikkal nekk koo xam ne dañ koo daq fa away naaka ñu daal lay fat mooy nag wa keroog lool lañ ko dàqe waaw ci la ci la génn keroog mook Seydina Siddiq ngir rëcc ca guddi googu kon mu ne bu leen neexoon ngeen ne dang ñoo dikkal wataridan di ngay dikk fii sa xaal mooy dañ laa daqoon fa nga newoon ba nga ñëwee fa aaway naaka ñun ñoo nangu fat la parmi toutes les tribus ñun ñoo nangu fat la parmi tous les tribus arabes ñun ñoo nangu fat fat la mu ne bu leen neexoon ngeen teg ci leneen wa ilan fa asaynaak bu leen neexoon tamit ngeen wax lii waaw këne non seulement lool waaye danga ñoo trouvé da dangaa ñëw nekkoon koo xam ne amoo woon dara bi ngay ñëw fii indiwoo fi alal te alal yi taxul ñu accueillir la bu la neexoon ngeen ne bi ngay ñëw fii yoroo woon dara de bi nga ñëwee ñu nangoo jël li ñu am ak li ñu amul bokk koog yow ku leen neexoon ngeen wax loolu waaw mu ne leen awajattum ginnaaw lii mu ne awajattum fi nufusikum awajattum yaa ma'shar al ansaari fi anfusikum fi lu'aahatin min ad-dunya ta'allaftu biha qawman li yuslimu mu ne leen lii lépp bu ngeen ko waxoon dëgg la te dinaa leen dëggal te ku leen dégg dëggal leen xam na li ngeen wax dëgg la waaye waaye léegi yéen waa lansaar awajadtum ya masharal ansaar fii an anfusikum waa léegi ginnaaw lii lépp bu leen neexoon ngeen wax ko mais dangeen ngeen di trouver di am ak mer di mer ci seen xol yi ci loo xamante ne nii fii lu anha loo ne gàncax goo xam ne buy door a taw gàncax ku sew googu di door a génn waaw gi njëkk a génn te loolu mooy àddina waaw nga xam ne ni muy génn du yàgg gàncax goog du door a génn du yàgg loolu mooy alal ji may joxe lool la alalu àddina la ni mu tóor tóore noonu weex vert di door a génn lii may joxe lool la waaye du yàgg waaw lim fiy nekk di des nekk lu tuuti yàggul loolu mooy du'a mu ne est-ce que da ngeen may mere ci loo xamante ne nii comme gàncax googu di door a génn bu taw bi door bu bu taw bi door bu bu nawet bi door di tàmbali nga xam ne minan dunya ci tóor tóoru est-ce que da ngeen may mere ndax tuur tuuru àddina gàncaxu àddina gii nga xam ne muy alal yi ma doon séddale nii defuma dara lu dul ta'allaftu biha qawman li yuslimu dama koo jox ay nit ñoo xam ne ñenn ñi ngir ñu tuub ngir ñu dugg ci lislaam ndax xam na arab yi ndax moom xam na leen moom sallallahu alayhi wa sallam xam na ne ñii am na ñoo xam ne jox kese tax ñu dugg ci lislaam am na ñoo xam ne seenu dugg ci lislaam dëgërul boo leen di jox ñu ciy dëgër mu ne looloo tax ma def lool est-ce que da may mere ci alal joo xam ne alalu àddina la waaw inna xatir waaw àddina bi noonu la almaal alal waaye buur yàlla moo ci moo leen di wutu moo fiy wutu ku ko neex yóbbu la jële fi yóbbu la boo demee mu laaj leen ci li ngeen ne woon te àddina alalu àddina du dara mu ne leen est-ce que da ngeen may mere ndax alal joo xamante ne nii alalu àddina gàncaxu àddina gii nga xam ne du sax yàggut nga xam ne defuma dara dul jël ko di ko jox ay nit ñoo xam ne damaa bëgg rek ñu dugg ci lislaam bëgg tamit ñi ci jot dugg ci lislaam ci ndax ñàkk pexe mu bëgg ñu sax ci lislaam seen xol sax ci lislaam wa wakkaltukum ila islaamikum kantaa yéen du alal laa leen jox joxuma leen loo xam ne faaniya la déedéet mooy lu aha gii ma leen jox tribu arab bi ngeen du wax ashraafu Quraysh yi loolu faaniya day jeex day jeex te ku mel ni Seydina Muawiya xoolal dem na ba après yonent ma lay saab saab ba Fatima bint Qays ñëwee di laaj yonent ma lay saab saab ndax moom da koy labata keneen mu ne ko kantaase Muawiya façon lu kun laa maala la amul dara te pourtant joxoon nañ ko sans gilim kon alal jooju nan ngeen ci mën a meree nit àddina xam ngeen nim demee nan ngeen may meree ci alal joo xam ne dama koy joxew ma ko uniquement que pour fexe ñooñu dugg ci diine ñenn ñi ñenn ñi seen dugg ci diine gën a sax ñooñu yëfi loo ñooñu loolu laa leen jox liy jeex waaye kantaa yéen al ansaar wa wakaltukum ila ma qasama allahu lakum min al islaam akbar allahu akbar loolu mooy riwaaya imaam al bi wax naa lépp nag ci imaam Ibn Ishaq la jaar du riwaaya imaam al bi mu ne wa wakaltukum yéen nag kantaa yéen ma bàyyee leen ilaa ci li nga xam ne yéen li ma leen bàyyee moo gën li ma jox ñii mooy li nga xam ne maa qasama allahu lakum min al islaam li leen yàlla daal bi sédde seenu cër la bu leen seen boroom jox ci lislaam boo xam ne yéen waa lamsaar la ko suñu boroom jox ma bàyyi leen ak loolu waaw waaw ci riwaa imaam ibn bi mu ne wa wakaltukum ila islaamikum kantaa yéen ma bàyyee leen l'islam bi nga xam ne moom ngeen nekk am ci yaqiin xam nga loolu la waxoon Ju'ayl fële ci Ju'ayl loolu la waxoon waaw ci Ju'ayl loolu la waxoon waaw ci Seydina Amr ibn Tahlib loolu la waxoon moom alayhi salaatu salaam ñii dama leen di jox li ak ñeneen ñi dama leen di ma bàyyee leen ci li leen yàlla defal ci xéewal gi leen defal min xayrin wal ghina li mu leen jox def ci seen xol yi ci yiw muy ngëm yàlla gi yaqin gi ñu am ci seen borom moom li ñuy amul ñii may jox amuñu loolu boo leen joxul suba ñu nekk murtad ñi ci jotu kii ñu nekk léegi ay yéefar wax ci liñ ne woon te ñu jot doon yéefar dara du leen xëcc lu dul jox xaalis yéen nag kantaa yéen ma bàyyee leen ak li nga xamante ne nii mooy li leen buur yàlla sédde mu ngëm yàlla yaqin gi ngeen am allahu akbar allahu akbar mu ne leen alaa tardawna yaa ma'shar al ginnaaw lii ma leen wax alaa tardawna ndax du ngeen gërëm kon yaa masharal ansaar yéen mbooloom lansaar yi est-ce que gërëmu mi ngeen an yadhhaba an-naasu bi-shaati wal-ba'ir wa tarji'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila rihaalikum ne leen ndax yéen am na lu dàq lu ma leen bàyyil bon lii moom mooy lii moom allah non mais waaye ja'alana allahu minhum way ah, amin mu ne yéen kanta ndax du ngeen gërëm ama ala tartaw na ndax du ngeen gërëm ya ma'shar al ansaar yéen mbooloom l ansaar yi yéen ñi nga xam ne al ansaarullahi wa rasuli ñi nga xam ne ñoo taxaw yàgg masa taxaw te duñu dañ di taxaw di dimbali borom bi subhaanahu wa taala ak ndaw ala tardaw na ndax du ngeen gërëm yaa ma'shar al ansaar yéen mbooloom lansaar yi an gërëm la an yadhhab an naasu bi shaati wal ba'ir nit ñi dem ndax gërëmu ngeen nit ñi dem yóbbaale lan gàtt yi ay xar wal ba'ir ak ay nag mooy bu jógee Ji'irraana yi ñi ma jox fan lañ jëm ñi ma jox ñoom ooyee na fan lañ jëm Uyayna ila bani Fazaara la jëm al Aqra fan la jëm ila bani Tamim tay eh, Tamim al Abbaas ibn Mirdaas fan la jëm ila bani ban bani Sulaym waa Quraysh kilifa Quraysh yi fan la jëm Quraysh la ñuy ñibbi bu ñu ñibbi lu ñuy mooy li ma leen jox ci nag yi xar yi moom la ñuy yóbbaale est-ce que yéen gërëmu ngeen nit ñi ma jox loolu daal di ñoom bu ñuy ñibbi seen kër yi lan la ñuy yóbbaale ay gàtt ak ay gëléem. kantaa yéen waa lansaar yéen kat bu ngeen di ñibbi seen seen gox yi kan ngeen di yóbbu wa tarji'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila rihaalikum kantaa yéen ngeen dem dellu dëkk di di madinatul munawwara kan ngeen di yóbbaale ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ci seen tànt biir Médine Allah Allah est-ce que gërëmu ngeen loolu gërëmu ngeen ma jëlal xar yeeg nag yi jox ko nit ñi ak gëléem yi yéen kantaa yéen ma bàyyi leen ak sama bopp yéen bu ngeen di dem ngeen yóbbaale ma nit ñi yóbbu alal gi ay xara ci bëy ngeen yóbbu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est gërëmu ngeen loolu mu tegal leen fa walladi nafsu Muhammadin bi yadihi lawla alhijratu la kuntum ra'an min al ansaar allah lawla alhijratu la kuntum ra'an min al ansaar walaw salaka nnaasu sha'ban wa salakat al ansaaru sha'ban la salaktu sha'ba al ansaar allahumma arham al ansaar wa abnaa al ansaar wa abnaa abnaa'il ansaar allah allahumma amiin allahumma amiin allahumma amiin allahu akbar allahu akbar yeneent mi alei saatu salaam ne leen fa walladhi nafsu muhammadin biyadihi waat naa ko ci ki nga xam ne bakkanu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci loxoom muy borom bi subhaanahu wa waaw bul yaakaar ne nag loxo membre la ko ñun li ñu ama ah. déedéet loolu melo la ci boroom bi xam nga ne moos bakkan yi nan la yonent nan la suñu boroom lab loxoom bi nooyét loolu laa tujassim laa takun minal mu minal bul def bul bokk ñi nga xam ne dañuy utal yàlla ay jëmm déedéet lii ay melo la yu borom bi subhaanahu wa melo melowoo gis nañ yonent ma saa saa lu bari lañ gis mu koy waate walladi nafsu muhammadin bi yadi kero bi waa qurayshi ne ci fatxu makka inna qurayshan qad ahammathum al mar'atu al maxzumiyya bi leen mbiru ndaw soo sële al eh, daldi dikkale mooy ay mbiram daldi leen préoccupé comme ni ñu ko gise woon ndax dafa faboon dafa sàccoon hein eh, bañ ñëwee wax ko yonent mi aleyhi salaatu salaam Seydina ngir mu tinu ko lan la wax walladi nafsu Muhammadin bi yadi gis nga mu waat law anna fatimata bint muhammadin sallallahu alayhi wa sallam saraqat la qata'tu yadaha gis nga loolu la waate woon mooy bari na muy waate walladi nafsu muhammadin bi yadi allahu akbar mu leen kon lamsaar yi walladi nafsu muhammadin bi yadi wat ko ci ki nga xam ne bakkanu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci loxo muy borom bi subhaanahu wa taala lawla al hijratu budul woon gàddaay ji gi nga xam ne moo tax ma jóge Makka ñëw Medina budul woon loolu la kuntum ra'an min al konoon te kon nit lay doon kenn lay doon man sallallahu alayhi wa koo xam ne un membre des lamsaar kenn ci yéen lay bokk budul woon hijra gi parce que hijra gi nag moo gën a rëy hijra gi moo tax ngëneelu muhaajiruuna yi dina féete kaw moo tax alxuraan ñoom la jiital waaw lil fuqaraa al muhaajiriina alladhiina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaxuuna fadlan min allah wa ridwaana yabtaxuuna fadlan min allah wa ridwaana wa yansuruuna allaha wa rasuulahu allahu akbar ulaa'ika humus saadiquun moo tax ñoom la njëkke te xayru nnaasi minhum sallallahu alayhi wa min al muhaajiriin gisoon nañ ci lu yaatu gàddaayam gi foog naa mooy fichier ni mooy kii ci archive bi cinq bi cinq bi cinq bi gisoon nañ gàddaay ga na mu gis nga ni meloon c'était pas chose facile waaw ñun ñii rek toogal rek ñu ne léegi ce qui se ñun waxuma la dara ñun ñi nga xam ne Sénégal lañ juddoo ñëw France euh, même le fait am fi njaboot nii te li ëpp suñu njaboot a nga Sénégal buñ ñu ne woon léegi li ngeen am yépp lañuy jël yóbbu Sénégal ngeen bàyyi lépp ngir yàlla kese <laughs> wala iyaazu billah bu ñu waxee sincèrement mooy ne loolu lu metti la ci ñenn ñi booy ma ne ñu bari bu ñu ko def waaw du ñu ko def te loolu mooy foo xam ne kat du suñu cosaana ah. cosaanoo wu ñu fi dëkkuñu fi te fële lañ ne daanaka ku fi ne laa fële def nga fa sa ndaw yépp fa nga juddoo fa nga màgge fa nga fay ba nga fay jóge xàmmee nga bu baax manoon nga faa ba nga fay jóge ku la joxoon soxna man nga nga caa am doom waaw manoon nga am ak doom ak moom te pourtant bi nga ñëwee fii ba miin fii ba am fi njaboot fii mu ne ku la fa xawoon nar a génn fii képp doo ko def <laughs> léegi xalaatal nag ñi nga xamante ne nii ñoom ñoom xamuñu woon lu dul Quraysh te jamono yooyu melul woon ak tey loolu jar da leer ndax leer na ñu bàyyi seen lépp tarakoo xalfahumul ashirata wal amwaala wal ahbaaba wal asdiqaa lañu am lépp alal ya njaboot yaag alal yaag soppe yaag seen alal yi boutique yañ fa amoon seen tool yaag lañu amoon lépp seen commerce lépp ñu bàyyi ko ñi ci gën a garaaw mooy ñi nga xam ne seeni doom dañoo obligé bàyyi leen foofu ñoom ñu dem te xamuñu kañ lañ est-ce que dinañ leen gisaat bokkul sax ci li ñuy xalaat waaye ñoom muhaajiruuna kaanu yuhaajiruuna ila allah ah, ñu ngi doon dox jóge ci yàlla di gàddaay ci yàlla allahu akbar yonent mi aleyhi salaatu ne woon seen sang moo tax ñoom ñoo gën màgg moo tax yonent mi aleyhi salaatu ne lawlal hijra wat naa ko ci ki nga xam ne sama bakkan man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa mu ngi ci loxo lawla hijrata la kuntum ra'an min al ansaar lawlal hijratu afwan <laughs> yaa budul woon budul woon hijra gi la kuntu kononte kon doon naa nekk bu doon gàddaay gi ma jóge Makka ñëw Madina euh, Madina ala saakiniha afdalu salaati wassalaam budul woon loolu de kononte kon la kuntum ra'am min ansaar kononte kon dinaa bokk kenn rek laay doon bokk ci yéen waa ansaar waaw koo xam dañuy jàppale diine ji seen lépp ci jàppale diine ji la amuñu intere ci lenn seen namm-namm ak seeni bëgg-bëgg lépp dañ koo suul ci ngir am gërëmu yàlla ngir diine ji jàppale diine ji ci biir ci bi budul woon nag loolu ma bokk yéen ci seen mbooloo moom mu ne walaw salaka nnaasu sha'ban wa salakati l ansaaru sha'ban la salaktu sha'bal ansaar mu ne te gis ngeen nit ñi bu ñu sóobu woon aw yoon aw xur aw yoon aw yoon muy nekk ci côté montagne yi bu ñu ci sóobu woon nit ñépp sóobu wenn yoon àddina bi yépp sóobu aw yoon wasalakatil amsaaru shi'ban yéen waa lamsaar àndu ngeen ak nit ñi ngeen soobu weneen yoon man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la salaktu shi'b al ansar kononte kon dinaa soobu yoon wi nga xam ne moom la waa lamsaar soobu wëllif yoon wi ñeneen ñépp soobu allahu akbar allahu akbar li bi bu ñu utoon seenu yoon di fa jaar soobu yoon di fa jaar man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma nekk nee di leen xool yéen ñëpp àddina bi jaar aw yoon ma gis ne yéen waa Lamsaar jaaru ngeen fi ñu jaar ñoom yéen ngeen te ut seenu yoonu bopp man konoonte kon man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam damay teg fële fële ñu jaar duma ko xool sax waaye yéen fi ngeen jaar waa Lamsaar fa lay jaar allahu akbar mu ne allahumma arhamil ansaar kon nag buur yàlla ginnaaw lii éy buur yàlla sama boroom subhaanahu wa taala irhamil ansaar yal na nga gërëm yal na nga yërëm yal na sa yërmande dal yal na nga jox sa yërmande yal na nga yërëm al ansaar ansaarullahi wa rasuul yal na nga yërëm waal ansaar ñoom kese ñi nga xam ne ñoo ma jàppale daal di may accueillir ñu ngi ci huitième année bi ñu ngi ci huitième année bi Hunayn wax naa la que xare yi mooy dernier xare bu yonent mi alayhi salaatu salaam di xeexateek arab yi c'est fini Taïf c'est fini Taïf xam nga Taïf xeex amu fa la dañu ñëw ah, kii gars yi fële sant waa Taïf moom fañ newoon dafa baax mais Hunayn mooy prolongement wu xare Taïf Taif prolongement wu xare Hunayn la moo tax keroog mooy ne depuis waxuma la hijra bu bañ ko teeroo te avant hijra bi dañ ko lay taayal ñaata yoon lañ ñëw ñetti yoon di dajeek yonent mi alayhi salaam di daral xelam ba niñ koy wax man ngaa agsi ba ñuy ñëw gis nga nañ ko teertoo kon allahumma irhamil ansaar ñi ma defal loolu lépp keroog ba may woote Badar mënoon nañ ne man duñu dem waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam affaire boobu ne woon aw problématique ci moom comme que moom lañ jaayante woon ak moom ca ba ñu génn di ko jàppale ci biti bokku ci woon moo tax ba ba ñu waree génn gisoon nga ñëwul wax leen ko directement lamsaar yi ñoo gis ni yonent bi alayhi salaatu salaam affaire boobu moo ko dafa nekk loo xam ne daf ko bloqué ñu ne ko daa mel ni ñun ngay waxal de ba mu laajee nit ñi Seydina Abu Bakar jóg wax lu rafet yonent ma lay sarsam kontaan ci moom lu rafet yonent ma kontaan ci moom mu naan ashiru alayya ayyuhan nas allahu akbar allahu akbar non non c'est que c'est que c'est affaire bi non affaire bi affaire bi yéeme na waa lan saari seen sang jóg ne dafa mel ni yonent ma lay sarsam ñun nga ci jublu mu ne waaw ñu ne ko allahu akbar ñun duñ la wax li waa banu israil waxoon sayyiduna muusa alayhi ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam fadhhab anta wa rabbuka fa qaatilaa inna haahuna qaa'iduun loolu kan moo ko waxoon sayyidina al <laughs> waaw Seydina Abdullah ibn Mas'ud ne man di dégg naa ci Miqdaad wax joo xam ne ak a neexoon ma nekkoon boroom wax joo jële wax jërëy na kii dañ ko ko yenqi wal xanaa laa ilaha illa te la jóge woon ne man doo ayal Miqdaad minal minal muhaajiriin après waxu Seydina Miqdaad boobu la Seydina Sa'd ibn Ubaada jóg non Sa'd ibn Euh, beneen sànd bi Sayyid euh, Sa'd ibn Mu'adh voilà <laughs> radiyallahu daal di jóg ne yonent mi aleyhi salaatu daa mel ni ñun ngi ci jublu mu ne waaw ajal mu ne ko ñun nangoo génn fi ñu ne jaay seen bakkan yeeg seen lépp ngir lillahi wa rasuuli kon nag ñooñu ma defal lool xare bu ma woote ñu nga fa Hunayn gi gisoon nañ Seyna Anas riwaay bi ne sax imaam Muslim gaa yi biñ dawee même si riwaay biñ gis saxiixu imaamu Muslim musnadu imaamu Ahmad ak tamit li nga xamante ne mooy imaamu Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi keroog yonent bi saa saam dana yaa Abbaas naadi yaa ma'shara yaa asxaaba samura yaa asxaaba suuratul baqara am na ci yeneen yi dane yaa udu naadi yaa yaa la lamsaar woowal lamsaar yi Seydina Anas ci sax Muslim mu ne yonent mi alei satu salaam tourné droite ne yaa la ansaar ñu ne ko abshir nahnu ma'ak mu tourné waat gauche keroog Hunayn bi ñépp dawee ba mu des mbooloo mi la waxoon mu woote yaa yéen waa lamsaar agsi leen ñu ne ko ci eh, ndeyjooram ñu ne ko bëggal ñu ngeeg yow ñu ngeeg yow agsi nañ mu xool góosam ne yàllal ansaari ah wooleen yéen wàll ansaar ñu ne ko abshir nahnu ma'ak allahu akbar mooy fu ma masa woote fu lislaam soxlaa ñooy ñi nga xam ne ñoo nangoo jël seen deret def ci ci xare yi jël seen alal def ci dégg nga keroog li Seydina Sa'd ibn Rabi'a wax Uhud nuyool ma yonent dellool ma nuyoo yonent bi alayhi salaam ba tëddee gisé wu ci saam di waaja a faatu ka ñëwoon di laaj xabaaram ndax yonent bi alayhi salaam ma waxoon kan moo may xoolal Sa'd ibn Rabi' ci lum ne radiyallahu anhu mu ne taw waxal ma sama mbokki lamsaar yi këni amuñu ngànt fa yàlla kenn ci ñoom bés bu ñu laalee yonent bi alayhi salaam lu ñu ko laal fekk am na ci ñoom koo xam ne am na buy yëngatu waaw aynun tatrif bu amee kenn ci ñoom bët bi yëngatu mooy xol bee di baata mu xoole ba yonent fekk sa xol di baata ñu laal yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dara ci lu ci yàlla wax ma waxal ko sama yi di wàllam sa waaw kon yonent bi aleyhi wax leen lii lépp gis nga discours bi ne allahumma ni mu ko tëjee xayru xitaam miskul xitaam miskul xitaam sallallahu alayhi wa mu ne allahumma arhamil ansaar kon buur yàlla yàlla na nga yërëm lansaar yi ay waay allahumma yàlla na nga yërëm lansaar yi wa abnaa al ansaar ñoom kese déedéet yërëmal seen doom yi yërëmal doomi lansaar yi ñoom kese déedéet wa abnaa abnaa'il ansaar allah ak doomi doomi ñoom ñooñale mooy trois générations la yonent bi alayhi salaam moo tax allahu akbar nit texe na te juddoogul waaw xam nga dañuy faral di wax naan ashaqiyu <laughs> nit day juddoo après ànd ak ay nit texee di nit day di ànd ak ay nit texe ma ne xam nga am na ashaqiyu mooy ki nga xam ne moom moom ca biiru ndayam la kiiwe waaw ndax fa buur yàlla di bind di yónne malaaka mi comme ni ne ci mu ngi ci arbaina yi hmm? ñu lan si hadith sayna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ñu bind wërsëgam ndax góor la lu mu doon bind ci li mu war a am ak ashaqiyun am sa'id est-ce que day nekk kuy texe wala day nekk koo xamante ne ni du texe da kuy texe wala du texe wala kuy texee di waaye am na ñoo xam ne ginnaaw sori loolu ñoom ñoom en fait ñoom seen maam seen maam sax ju laata ñoom seen maam di juddu laata ñoom ñoom ñoom seen maam di juddu ñoom texe nañ allahu akbar loolu buur yàllaa koy def ñii moom leer nañu man koo affirmer neewuñ ne buur yàlla defalu ko kenn mais nag manuñoo toog di affirmer naan diw mais defal nañ ko koo ñu déggul wala ku ñu xamul yonent bi alei satu wax loolu wala mu nekk koo xamante ne nii de toute façon nit la koo xam ne nitu yàlla la boroom xam-xam bu dara raxul la yàllaay kese kooku moom bu waxee ñu gëm loolu ci moom moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam ne allahumma arhamil ansaar yal na nga yërëm lamsaar yi mooy ñooñ texe nañ allahu akbar wa abna al doomi lansaar yi yal na nga leen yërëm te kenn xalaatul ne tarfatal ayni këne ñaanu yonent mi aleyhi salaatu salaam ndax nangu nañ ko bien sûr nangu nañu ko wa abna al buur yàlla nangu na ko subhaanahu wa mu ne ko te yàlla na nga gërëm doomi lamsaar yi mooy ñii nii seen doom yi waaye waxuma lool seen siti wa abnaa abnaa'il ansaar doomi seen doom yi yàlla na nga leen boole ci yërmande yooyu trois générations allahu akbar allahu akbar moo tax xoolal kutubul ahadis rek xoolal lamsaar yi seen doom yi ah xoolal rek ni ñu toxale xam-xam bi rek xoolal ñi ngay participer ci yokku l'islam bi ci dugal ko ci gox yi Allahu akbar bi yeneen time alay saar saam waxee lii Seydina Sa'd euh, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne fa baka al qawmu hatta axdalu bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee lii nit ñi daldi jooy jooyo jooy la mbooloo mi dañoo jooy ba seen lex yi seen seen seen seen seen lex yi tooy xepp ak rogo Allahu akbar seen lex yi tooy xepp seen sikkim yi tooy xepp seen lex yi lixaahum seen lex yi daldi tooy xepp seen yi fi rongoñ yi rot koy xëpp waqaalu ñu ne radina bi rasulillahi qasaman wa haddan thumma insarafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa tafarraqu allahu akbar <laughs> ñu ne radina gërëm nañu mais ñu jooy yonent ma saa sam pare lex yi tooy ba ñu ne radina bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne radina gërëm nañu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama qasman gërëm nañu li nga xam ne moom la yonente mi alei satu salaam séddale ngir ñun lim ñu sédd gërëm nañ li ñu sédd mooy lan mooy ama tardawna an tarji'a an yadhhaba an-naasu bish-shaati wal-ba'iir wa tarji'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ila rihaalikum est-ce que gërëmu ngeen nit ñi dem ak gàtt geek xar yeek bëy yeek gëléem yeek yéen ngeen dem ak sallallahu alayhi wasallam ci seen kër ya Medina ndax gërëbu ngeen ñu ne ñu jooy ne radina bi rasulillah man gërëm nañu li nga xam ne moom lañu yonent bi alay saab saab sédde mooy boppam allahu akbar allahu akbar boppam la leen sédde wa xavan ak cër lim ñu cërale muy boppam nangu nañu loolu thumma ansarafa rasulullah bi yonent ma lay saab saab ñu wax loolu ñoom ñépp ñépp sa ngéem di jooy mu daldi di dem mu daldi di dem watafarraqu ñoom ñu daal di tasaaroo daal dem ñoom après euh, wax nañ la riwaaya bi imaamu Ahmad soloo na ko wala waxuñu koon imaam Ahmad soloo ko ci yoonu imaam Ibn Ishaq la jaar imaam al-Haythami tudd ko ci Majma'u az-Zawaa'id mu ne rawaahu Ahmad wa rijaaluhu rijaalu saxiix ghayra wa qad sarraha wa samaa mu ne imaam Ahmad soloo na ko te góor ñi nekk ci càll bi mooy góor ñi nekk ci saxiix bi mooy saxiixayni gayra Muhammad ibn Ishaq ba mu des Seydina Muhammad ibn Ishaq waqad sarraxa te leeral na bi samay que da ko dégg waxoon naa la manoo ñëw ne eh eh non parce que saxiix yi da ngay dem fekk fa imaam ibn Ishaq imaam al-Bukhari kitaabul premier buntu bi ci baabu ghazwatul Ushayra wala kii boobu Ushayra lan la def. qaala Muhammad ibn Ishaq dana ma mu nga fa ñu ne la non loolu waxoon ne loolu noonu loolu loolu du lool lool du loolu du objectif saxee bi loolu muallaq yooyu ña mu fay tudd loo bu doon lool kese kenn du leen wax ne ñoom rijaalu saxiix lañu waaw léegi kon mooy ñooñ solo nañ ko wax nañ la mu ngi ci saxiixay ni tamit insha allah ci jotaay bii di ñëw dinañu gis riwaaya yooyu yi nga xam ne ñoo nekk ci saxiixayni insha allah insha allahu taala kon nag comme ni mu jeexale xadiis bi ah mu ne thumma nsarafa rasulullah ni mu jeexale noonu ne summa ginnaaw gi insarafa rasulullah yonent mi aleyhi salaatu salaam dem watafarraqu après ñu tasaaroo ku nekk dem ci sa yitte ñu nit dañ naan ñun tamit fal nan sarif ñu nit nañ dem comme ni yonent mi alei satu salaam demee wax na dégg nañ ñun tamit mooy wax naa la mbir yi da koy dund léegi nag ñun fekk nañ mbir mel na ni dund nañ ko ak suñuy xol mel ni ku ko fekkee léegi yonent mi alei salatu salaam thumma sarafa mu dem rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy njiit bi mooy modèle bi ñu topp wa tafarraqu lamsaar yi tamit tasaaroo topp ci ñu nit fal nan sarif